ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim <coughs> wa qaala lahum nabiyuhum inna aayata mulkihi an yaatiyakumu taabuutu fiihi sakiinatun min rabbikum wa baqiyya wa baqiyatun mimmaa taraka aalu muusaa wa aalu haaruuna taxmiluhu al-malaa'ika inna fi dhalika la aayatan lakum in kuntum mu'miniin suñu boroom tabaaraka wa di wax ci nga xamante ne ni mooy laayam ñaar téeméer bi ak fan ak ñeent fukk ak juróom ñett mu ne ba léegi <coughs> mu ngi ci discussion entre yonent boobale alayhi salaatu wassalaam ñenn ne Shamwil la ñu ne noonoo kii mooy Seydina Yusha ibnu nuun radiya alayhim assalaatu wassalaam la nga xam ne moom la doon wax ak ñi nga xamante ne nii ñooy waa banu israilu ñoo ñële ne léegi nag mu ne leen hmm, bam leen ne taalut Taalut la suñu boroom def li nga xam ne mooy mooy moom la jox nguur ci seen biir gaay di protester te daan ginu koo yeey mu war leen ne si si moo ko gën a te boroom bee yor nguuram moo koy jox ko soob te yokk na ko li nga xam ne mooy yaatu moo leen gën a xam moo leen ëpp xam-xam ci wàllu xam-xam waaye ci rafetaay ci wa bind rek moo leen ci gën a taaru te moo leen gën a matu bind kon nag loolu la mu <laughs> seen biir bu dee biir moo leen ko gën a baaxle bu dee ci biti moo leen ko gën a le léegi nag mu ne leen waqaala mu ne leen nabiyuhum seen yonent boobale de alayhi salaatu wassalaam inna aayata mulki ne leen nag mandarga li nga xamante ne si ñiy wone ne borom bi tabaaraka wa taala ko def na ko li nga xam ne mooy buur alaa ya mandargaay nguuram ay yaatiyakumu taabuut mooy taabuut ga li leen di ëndil muy lan ta mooy mooy benn benn ak kees la woon goo xamante ne nii moom la leen di indil ne mooy taabuut gi nga xamante ne nii fii nekk na ca biir sakiina loo xamante ne nii luy dalal seen xol la tukkee ji borom bi tabaaraka wa taala lu leen di dalal la ta at dal la ngir li nga xamante ne nii mooy seen xol yi de fiihi sakiinatu min rabbikum tukkee ci seen borom wa baqiya waaye tamit ca ca taa ca ca ca ca kees goo gële di ngeen fa fekk li nga xam ne baqiya des loo xam ne dafa des mimma taraka desutu mimma li nga xam ne taraka moom la bàyyi de alu Muusa waa kër Seydina Muusa am ñu ne noo alu Muusa bi mooy Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam ci boppam moom lay wax mooy yi nga xam ne ay des itam la woon woon de yum fi bawoon ci lu baax wa alu haarun ak frère am ba muy haarun am ñu ne waa kër Seydina haarun am ñu ne moo Seydina haarun la ci boppam mooy ay desitu mbiru Seydina Muusa ak Seydina haarun alayhim assalaatu wassalaam léegi nag yooyu mooy lan desit yooyu lan la boroom xam-xam yi way yow wax yu bari kii naan lii la yatu Seydina Muusa baa nekkoon nag ak dàllam yaak ak yooyu yépp ñii ne mooy gis nga alwaax goo gële nga xamante ne nii mooy mooy moom la sànni woon yañ defoon yi nga xamante ne nii mooy mooy yañ digle woon boo axadal euh, wa wa wa wa mooy li muy wax ne dafa wa alqal alwaaxa wa axada bi ra'si axiihi yajurruhu ilayhi keroog bi nga xam ne moom Seydina Muusa alayhi salaam ci la demee mu euh, kii Saamiri daal di fay def yëkk woo wala gaay di ko jaamu bu Seydina Muusa demee indaale li nga xam ne moom la leen borom bi tabaaraka wa taala daal di woon digal ci ca àll mu sànni ko ndax mer dem di xëcc yaram bi loolu noonu léegi nag ñu ne yooyu yépp la lool mooy baqiya yi mooy yi desoon ci li nga xamante ne nii waa kër Seydina Muusa di Seydina Muusa ji boppam ak frère am di ne Seydina Haarun alayhim assalaatu wassalaam am na yeneeni wax yu bari yoo xam ne yu yaam léegi nag loolu buy ñëw mooy yéen loolu buy ñëw ndax mandarga la est-ce que taalut taalut moo leen koy indil nii mu ne déedéet tahmiluhul malaa'ika malaaka yi ñoo koy yëkkati di ko yaru lii di wane ne kii bu ngeen gisee lool rek mooy ne Taalut intro lii day wane ne lii màndargaay nekk nguur la ak nguuram la ci seen kaw mu ne inna fii daalika nekk na ci lii la aayatan màndarga buy wane sañ-sañ man-man kàttanu borom bi tabaraka wa taala lakum ñeen leen yéen waa banu israil alayhi salaatu wassalaam in kuntum dem dekk ngeen mu'miniina way ngëm yàlla falamma léegi nag taalut nekk li nga xam ne nag mooy buur bi léegi léegi nag comme que lan lañ waxoon dañu ne woon borom bi <laughs> demalal ñu buur bu ko defee ñu daal di xare ci yoonu yàlla xam nga suñu borom moom mooy li ci ëpp solo muy xare ci yoonu yàlla nee na moom ba ma leen ko bindee ci ñoom tawallaw illaa qalilan minhum dañoo wane gannaaw bañ koo def lu lu wax naa la processus la mooy ne ñëwuñu rek ne demuñu voilà mooy nguur buur bi premièrement ba leen ko borom bi lee gis ngeen li ñu wax ñuy protester yooyu mu wan leen ne si si mooy moo tax. contestation nit bu dëgg taxawee këñ neexul ñoom ay ñi ëpp wax nañ le contraire loolu du ci dara yow wéyalal dëgg borom bi neewul ne gars yi bi ñu waxee loolu yonent ma ne kon borom bi changé déedéet alayhi salaam dane non non non bi lii la leen wax te moom mii moo ko war a nekk te borom bi yokk na ko waaye yow mu yokk kullun wa zaadahu ah yéen istafaahu inna allah istafaahu aleykum wa zaadahu bastatan fil ilmi wal jismi ba pare ne leen nag gis ngeen <coughs> da mandargaay nguuram mooy lii kon nag affaire bango léegi nag mu ngi ñuy wax nag lam ne woon ñu bari ci ñoom dañoo wane gannaaw bañ leen bindee ne léegi nag ay wax xare bi nag taxaw na yéen a ko laaj léegi nag loolu la taalut nag dafa waajal li nga xamante ne mooy armée bi ndax yonent boobale mooy da ko koo wax ak yooyu yëpp li mu nga xam ne loolu la ko boroom bi tax mu def ko nguur ngir ñu dem xare ji ci yoonu yàlla léegi nag fanam ma bi nga xam ne fasala ci la génn nag daal di génn daal di feeñ taaluutu le roi d'Israël le roi des des banu Israël jiite woon waa banu Israël keroog di taalut dee bil junuudi mu génn nag feeñ ak la nga xam ne mooy armée yi banu israil yi qaala léegi nag mu wax leen nag inna allaha am nañu ne noo yonentaab yonent ba moo ko wax taalut quoi ne ko taalut ne ko nag boo demee nag ci xare bii nga war a dem <coughs> kii la borom bi tabaaraka wa taala dina leen nattoo benn benn benn benn déeg walla benn benn kii doo d'eau quoi foo xamante ne nii ab déeg boo xamante ne ndox di ngeen fa ndox walla muy foo xamante ne daal ab fëlew boo xamante ne nii daal di ngeen fa amum ndox daal waaw léegi nag benn benn déeg daal di ngeen ko fa gis inna allah dégg dëgg borom bi tabaaraka wa taala mubtaliikum dina leen nattoo bi na naharin ci benn ndox de boo xamante ne nii di ngeen ko romb ci yoon wi am ñu ne mooy mooy mooy fleuve boobu rek journal bi am nañu wax leneen wallahu taala alam léegi nag mu ne mu ne leen nag fa man shariba minhu képp nag ku ci naan fa laysa minni bokkoo ci man mooy bu leen ci naan kon loolu mooy kon suñu borom may wax de moo ma jottali loo yonent bi jottali ma ne ma ma wax leen ko ku ci bokkoo ci man wa man lam yatam képp koo xam ne nag naanu ci fa innahu minni kooku ci man la bokk mooy ñooy ànd dem xare ji illaa lu dul manir tarafa koo xam ne dafa tànq ci tenqam xurfatan benn tenq bi yadihi ci ndox kooku loolu lañ leen ci may mooy ne bu ngeen fa rombee man ngeen a tenq benn tenq daal manay nañ leen ko <coughs> ngeen daal di naan lu toll noonu kanta sëgg ci naan bane bane tatt moom loolu moom ku ko def ku nekk bokkoo ci man te ma ànd ak man walla ndax borom bee ma ko wax ndax dootul jariñ dara koo xam ne am ndox am ndox ku ko mënula muñ saway ku mënula du muñ dex goo romb di dem ci xare mënoo ko muñ yow yaakaar nga ne fi bal muñ million doo ko muñ voilà lii nag borom bi ab examen la bu mu teg ab lu mu ñuy nattoo la pour xool léegi nag képp ku ci naan ban mandi kooku mooy day dëpp du ànd ak manaa ah loolu koo xam ne daa tànq rek ci tenqam daal di naan noon as daal di am lu mu naan léegi nag di nga xamante ne nag ci la leen wax loo lële <laughs> fa sharibu <laughs> minhu <laughs> waaye gaay romb dex mo waaye yëpp ci ñoom dañ cee naan bay géex la wax fa sharibu minhu ñu naan ci ba ne sawaay illaa lu dul qalilan ñu néew minhum ci ñoom ko muur mbir maa ngi noonu le te gaay non gaay ñoo yéeme non banu israil ñii alayhi salaatu wassalaam non gaay lañ ñoo xamante ne nii wallaahi bari nañu yéeme de léegi nag ñooñu ci des li dëgër mooy ne ñoom seen nombre trois cent et quelque mooy limu waa ahlu badrin comme ni nga xamante ne nii noonee la <coughs> la siiwee comme ni ko al imaam ibn jarir at-Tabari jële ci Qataada ci loo xamante ne nii loolu mooy ci moom la yem quoi waaye ku mel ne al imaamu Ahmad ak taalibeem di al imaam al Buxaari yu rahmatullahi alayhi na ñu jëlee ci ki nga xam ne mooy al Baraa ibn Azib radiyallahu anhuma wa ardaahuma ndonga la woon mook baayam ci yonent bi sallallahu alayhi wa wasallam mu ne ñun de saxaabaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam dañ doon wax ne keroog xare Badar ñun ñu ngi nekkoon nombre ñi nga xam ne mooy taalut ña nga xam ne ñoo àndoon ak taalut te daal di woon jéggi dex ga te te defoon lañ leen digaloon te ñoom bokkuñu woon ci ñi ne woon naan ba tag te ñoom ñu ngi ne woon ay trois cent dix et poussière voilà loolu la wallahu ta'ala alam ñooñu ñooy illaa qalilan minhum te gaay dañ doon wax ay milliers lañ ñu waaye gaay ñëpp ci ñoom dañoo naan ba ne tag gaa ji ne leen léegi taalub ne ay wa ñibbi leen yéen moom manu ngeen ànd ak man yéen dex gii rek manu ngeen koo muñ léegi nag illaa lii lay wax gaa yi bañ bindee ci ñoom xare tawallaw <laughs> yow ñu wane ginnaaw illaa qalilan minhum mooy ñu néew ñoo ñele léegi nag bi nga xam ne noonu la demee mu ne fa lamma jaawazahu huwa walladina amanu maah bi nga xam ne nag ci la gi dex ga ñu romb ko ba nga xam ne moom ñu ëpp ci ñoom dëpp na leen parce que dañoo naan ba ne tak quoi léegi nag mu ne leen fa lamma jaawazahu bi ñu ko dépassé huwa moom taalut walladina amanu maah ak ñi nga xam ne ñoo gëm ànd ak moom xaalu ñu naan gaaya mooy ñi gëm am na mooy ñi nga xam ne jotunoo dëgër seen mooy jotunoo nekk ci kaw quoi mooy mooy ñi nga xam ne dëgër nañu waaye bon seenu ngëm des na mooy pas des na ci wàllu comme ñi ñi dëppale mais mooy bon affaire bi bon xare lañ jëm quoi voilà af genre doute bu ndaw bu nekk ci seen biir ñu ne ah ñun de laa taaqata lanal ma bi jaaluuta tey ñun de moom moom jaalut moom jaalut mooy ñoom lañu waroon a xareel mooy buur bu soxor bi ci noon yi way tay de moom duñ ko matum lëj am luñ ci dee on fera pas euh, poids devant taalu jaalu dee taalu daal ñun amuñu la la taaqata lanaa ñun amuñu xam ak ji doole de te amuñu doole tey amuñu doole de lanaa ñeel lañu al yawma tey bi jaaluuta ci jaalut tey rek lañ dina metti de wa junuudihi ak li nga xam ne mooy soldaaram yu tar yi am na nag ñu ne <coughs> bon ñu dëpp ñoo ko doon wax ba ñuy dem naa yaan moo yéen tay bu ngeen kiiwee mais loolu ginu la dëgër parce que lii dane bi ñu dépassé euh, dex gi ba pare ci la ñuy wax loolu mooy rek ñu gëm comme banaan rek ne gis ñeen ñi ñu ne nañ leen dem xare ñu ne non non yonent ñun ñun am jëgg lañ doon wax quoi loolu est ce que daa wàññi ci ñoom dara déedéet kon nag bi ñuy wax lii qaala mu wax alladina gaa yi nga xam ne ci ñoom yazunnuuna ñoom am nañu yaqin annahum kana ñoom de mulaaqullaa dañuy dajeeg seen borom kam min fi an ñeneen ñi moo ñaata ngeen gis kuréel qalilatin bu ndaw ghalabat gañe na fiyatan kuréel kasiiratan bu bu baree bari baree baree bismillaahi ci ndigalal borom bi tabaaraka wa taala ak jàppandalam de wallaahu te borom bi tabaaraka wa taala ma saabiriina mu ngi ànd ak way muñ kat yi kon m muñ leen bari waaye yooyu buñ leen buñ tiital ndax borom bi ku mu jàppale rek te muñkat yi ñoon ñooy gañu wallahu ta'ala wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabina muhammadin wa ala